al imaamul Buxaari yu raxmatullaahi alayhi dafa solo naka noonu rawaahu al imaamu Muslim ibnul Xajjaaj Abul Xuseyn boo demee ci kitaabu zakaat ah kitaabu zakaat imaam Muslim andi na ko e, kanta imaamul Buxaari boo demee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 mu ne kon xaddatanaa qutayba qutaybatu bnu said albughulaaniyu mu ne qutayba moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanaa abdulwaaxidi mu ne suñu sëriñ abdulwaaxidi moo ñu nettali an umaarata bnu qaqaa mu ne mu ngi jële ci umaara ibnu qaqaa ibnu shubrumata di doomi shubruma qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abdurahmaan ibnu abi nu'm mu ne nettali nañu Abdurrahmaan di doomi Abi Nawm annahu qaal mu ne sami'tu Abaa Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu yaqul dina Abu Sa'iid moo nettali xadiis bii comme bi ñu jóge sànni ha mu ne ba'atha Aliyun Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-Yaman bi dhuhaybatin fi adiimin maqruudin lam tuhassal min turaabiha qaala fa qasamahaa bayna arba'ati nafar bayna Uyaynata ibn Badr wa Aqra' ibn Haabis wa Zayd al-Khayli war-raabi'u imma Alqama ha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 qaala fa qaama rajulun ghaa'irul 'aynayni mushriful wajnatayni naashidul jabha kathul lihya mahluuqur ra's mushammirul mushammarul mushammarul izaari fa qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqillah yaa Allah qaala waylaka awalastu ahaqqu ahlil ardi an yattaqiya Allaha qaala thumma walla rajul qaala xaalid ibn alwalid ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam alaa adribu unuqa qaala laa la'allahu an yakuna yusalli fa qaala xaalid wa kam min musallin yaqulu bilisaanihi maa laysa fi qalbi qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni lam umar an anquba quluba annaasi wala ashuqqa butuunahum qaala thumma nadara ilayhi wa huwa muqaffin fa qaala innahu yaxruju min didi hada qawmun yatluuna kitaaba allahi ratban laa yujaawizu xanaajirahum yamruquuna min addiini kama yamruqu sahmu min arramiya wa adunnuhu qaal la in adraktuhum la aqtulannahum qatla thamuud allah allah allahu akbar seydna abu said alxudriyu radiyallahu taala anhu wa arda kon ci riwaay imaamul bi mu ne kon moom seydna abu said ba léegi dinu nettali ci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 or fii adimin maqruud riwaay imaamul Buxaari bi dane Zuhayba riwaaya imaam Muslim ibnul Hajjaaj parey mu ne ba'atha Aliyyun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 kenn ci raawi yi moo def defle moo moo sikki sàkkale est-ce que est-ce que alqama est-ce que c'est alqama la wala wala waaye loolu li gën a dëgër mooy ne alqama la ibnu Ulaasa al-Aamiri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 ñu dem gaa yi daldi leen faat ci ndigalal kàccoor bu mag bi di Amir ibn Tufayl ah moom ah, mu ne kon moom Alqama moom dafa bokkoon min akaabiri bani Amir ci ponkali waa banu Amir mu ne wa kaana yatanaaza'u riyaasata huwa wa Amir ibn Tufayl mu ne moom nag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 fa innahu kaana maata qabla dalik na faatu na avant lii gisoon nañ ak faatoom ah gisoon nañ faatu ko Amir ibn ba ko yonent ma lay saar saam ñaanee yàlla ca délégation yi mu ñëw di dafa jaayug reewade ak ñàkkuk teggin ba yonent ma lay saar saam daal ko fay ñaanal mu faatu nara faatu ci kërug benn jigéen mu naan way man dinaa faatu ci këru jigéen waaye lii ay wa génne leen ma mu faatu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

ci la jóge muy sëriñu al imaamu Utayba ibnu Saïd al Baghlaani ah voilà léegi léegi mu ne bi mu ko séddalee ci ñeenti ñi ha fa qaala rajulun min ashaabi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 ñenn ñoo xam ne dañ ne non waaye ñii moom waruñ leen woon a jox affaire bi ñun ñoo leen ko gën a yelloo waaw waaw ñii ñoo leen ko gën a yelloo ah. bu dee riwaaya imaam Muslim da moom dane fa ghadibat Qurayshun fa qaalu atu'ti sanadiida Najdin wa tad'una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 atonti sanadida najdin wa tad'una est-ce que yonent mi alay saa salaam da ngay jël alal ju toll nii or bu toll nii jox ko kilifaay najd yi ndax xam nga ñii najd dañ jóge waa ay banu sulaym yi waa banu sulaym ñu lay leen jiite euh, kiñ doon wax sànq al abbas ibn mirdas waa banu kii euh, waa fazaara ak ñii nga xamante ne ñooy waa si waa banu sulaym waaw non waa banu tamim waa banu tamim waa banu tamim mooy al aqram na xaalis ñooñ nag di mooy nag da lañ dëkk nag ñu ne mais yonent mi aleyhi salaatu salaam da ngay jox sanadiida najdin kilifaay najdi wa tadawna nga bàyyi ñun ñun ñun ñun kilifaay Quraysh yi ah yonent bi aleyhi salaatu salaam ne fa qaala rasulullah sallallahu inni innama fa'altu dhalika li ata li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 yataa bii di ñëw ñu àggale xadiis bi <clears throat> ñu ngi ci riwaay imaam al Buxaari di gisaale riwaay imaam Muslim ibn al Hajjaj loolu nag moo ñuy dugal liy tegu ci affaire bi juste moo ñuy dugal nag ci xawaarij yi waaw ndax fii la xaarij yi bu mag bi tëbe te loolu lañuy ñuy àggale inshaa allahu taala li bii di ñëw balee kon ñu ngi ci bason Ali ibn Abi Talib ila al Yaman yónni Seydina Ali ibn Abi Talib ila al Yaman juste